Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fil baabi thamaaniin wa an abi Hunaydata Waa'il ibn Hujr radiyallahu anhu annahu qaala sa'ala salamatu bnu yazid al-ju'fiyu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa nabiyallah ara'ayta in qaamat alaynaa umaraa'u yas'aluunaa haqqahum wa yamna'uunaa haqqanaa famaa ta'murunaa fa a'rada anhu thumma sa'alahu fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam isma'uu wa atii'uu fa innamaa alayhim maa hummiluu wa alaykum maa hummiltum rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ci garab gi ñu nekk boobu ba léegi ci tool bi di chapitre wala buntu numéro quatre-vingts juróom-ñetti fukk di baabu wujubi taati wulaati l amr fi gayri maasiya wa tahrimi taatihim fi l maasiya buntu waru topp ci loo xam ne du mooy yàlla waaye moo xaraam ñu leen di topp ci loo xam ne mooy yàlla la ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis bu gudd bu sayyidina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma taxawoon nañu euh, jëlaloon nañu ay waxtu waaye walillahi alhamdu wal na gisoon nañu li nga xam ne moom la Abdurrahman ibn abdi rabbil kaaba <laughs> daal di woon <laughs> laaj <laughs> waaw li nga xam ne moom la ko wax xadiis bi da waxoon nañ la li ko Seydina Amr ibn al-As waxoon na ko topp ko ci loo xam ne du mooy yàlla ci waaye ci lu neex yàlla loo xam du mooy yàlla taga mooy ko moom Muawiya ci loo xam ne mooy yàlla la waaw te gisoon nañ loolu waxoon nañ la Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu taxawoon nañ ci loolu yaataloon ko euh, euh, euh, moom li mu jàppoon mooy Abdurrahman te ne voilà kon Muawiya moom warul woon a jiite nit ñi loolu nga xam ne gisoon nañu lim jàppoon noonu leeraloon nañ ko kene Seydina Muawiya ak ñaan doon ak moom radiyallahu anhu dañoo mutaawila la dañoo jàppoon ne walla deretu Usmaan moom ñoo ci gën a yey waaye ak xëccoowam masola nekk xilaafa la doon xëccoo comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci téere taarix yi nga xam ne kullu hada kadib ay nar la te loolu yàgg nañ koo leeral masula xëccoo li nga xam ne mooy xilaafa du xilaafa la doon xëccoo ak Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi te keroog bi nga xamante ne ci xam ñu doon wax Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu ñu ne ah faat nañ Ammar mu wax ko Muawiya li ko Seydina Muawiya waxoon mu ne ko li ma yonent may saa saam waxoon a taxoon ma ànd ak yéen bi waaw waaye Amr ibn al-As ci boppam loolu dal na ko waaw moom ci boppam bi ko bi bi ko xabaaru faatu ko Ammar dikkalee comme ni ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad eh, rahmatullahi ala al jamii daal di soloowe eh, moom keroog euh, euh, bi nga xam ne ci la ko faatu ko am naar dikkale dafa dafa dafa dafa rajjaa waaw rajjaa waaw da Amr ibn Hazm Amr ibn Hazm rahimahullahu radiyallahu taala anhu muy saxaaba boobu yonente bi alayhi salaatu wa salaam daal di woon yónni fi nga xam ne mooy Bahrain non fële euh, Najran waaw yónni woon ko Najran mooy Amr ibn Hazm ibn Zayd ibn Luzan al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ne ni ci la Seydina Ammar ci lañ ko faat dafa dugg ci Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ne ko qutila Ammar wa qad qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya ñëw ne ah, moom saxaaba la yonent bay saa saa moom la yónni woon bindaloon ko benn téere ci waa Najraan mu ne ah mu ne Amr ibn al-As faat nañu Amr Ammar de te dégg naa yonent lay saa saam ne Ammar de kuréel gi nga xam ne dafa beew ñoo koy faat Seydina Amr ibn al-As mu ne fa qaama Amr ibn al-As fazi'an yurajji'u hatta daxala ala Muawiya fa qaala lahu Muawiya ma sha'nu qaala qutila Ammar waaw <laughs> mu ne mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un bi mu jotee xabaar boobu mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un moom Amr ibn al-As dem dugg ci Muawiya radiyallahu anhu ne ko ah qutila Ammar ne ko faatañ Ammar de waaw mu ne ko waa léegi bu ñu faatañ Ammar lu xew mu ne ko way man ma dégg man sami'tu Rasulullah man Amr ibn al dégg naa yonent way saab saab naan taqtuluhu al-fi'atul baghiya ne Ammar kuréel bu bu beew bi moo koy faat ci la xamee ne kon ñoom ñoo nekk ci erreur <laughs> waaw ñoom ci seen bopp ñoom seen kuréel boobu moo nekk ci erreur voilà loolu comme ni ko doom ji ne man itam dégg naa ko baay ji it loolu la wax voilà loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon tey hadith numéro 669 kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an abi Hunaydata Wa'il ibn Hujr mu ne mu ngi jële ci Abu Hunayda euh, mooy looloo doon dàkkantalam li gën a siiw waaye ak Abu Hunayd dañ naan Abu Hunayd am ñu ne Abu Hunayda la mais turam waa doon Wa'il ibn Hujr al-Hadramiyu mujj dëkk woon Kuufa radiyallahu anhu dina ñëw ci mbiram léegi ci lu gàtt rek annahu qaala nee na saala dafa laaj Salama ibn Yazid al-Ju'fi mu ne Salama saxaaba bu ñu Salama ibn Yazid al-Ju'fi dafa laaj rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne yaa nabiyallah yow yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi in qaamat alaynaa umaraa yas'aluunaa haqqanahu ahaqqahum wa yamna'uunaa rek bu dee ne daa am ay yoo xamante ni euh, dañoo nekk ci ñu biir jiite ñu. di ñu laaj seeni àq yi ñu leen yi ñu leen waral yi ñu warloog ñoom waaye nag wa yamna'una haqqana mais ñu ñuy xaj ñun àq yi nga xam ne ñoom moom lañ ñu yore mooy di ñu laaj suñuy devoir yi nga xam ne en tant que ñu dëkk ci réew mi ñu matal ko alors que ñoom ah seeni devoir ak seen droit ñun yi ñu am ñun droit yi ñu am ñoom ñu xaj ñu ko waaye nag wala sa salaam famaa ta'muruna mais loo ñuy digal loo ñuy digal fa a'rada anhu yonent bi alayhi salaam du mooyu ko summa sa'alahu waaj ah comme que laaj bi da koo ñor mu dabaat yonent salaam daal di koy laajaat fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi bii day wane ne benn yoon mais da koo laaj laajaat ko mais du benn yoon kese parce euh, euh, al imaam Euh, Abu Isa at-Tirmidhi daal dina koy solo te foofu leeral na ne ci riwaay boobu que ne du benn yoon kese la laaj waaw yeneen saa yi dafa nu mooy mu kiiwaat mu mooy mu kiiwaat <laughs> waaw <laughs> léegi mais fii mu ne dafa ko laaj mu du mooy mu laajaat topp summa sa'alahu fa qaala rasulullah yeneen bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum ne leen ne ko dégg leen te ngeen topp fa innama alayhim dëgg-dëgg nekk na ci seen loox ci seen kaw ñoom njiit yooyee maa hummilu li leen yàlla yen liñ leen yen wa alaykum te yéen nekk na ci seen kaw maa hummiltum liñ leen yen mu ne rawaahu muslim al imaamu muslim abul husayn moo ko solo rahimahullah léegi laaj bi mooy est moom doo ko solo ñu la la déedéet al imaam at-Tirmidhi Abu Isa ñoom ñaar ñoo ko solo al imaamu Muslim Abul Hajjaj rahimahullah mu ngi ko ndi ci kitaabul imaara baabun fi ta'ati al-umara mu ne Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar mu ne haddathana nettal na ñaari sëriñam Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin rahimahullah sëriñu waa kutubu sitta wa Muhammad ibn Bashar bi Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri siiwa woon ci Bundar al-Basri ñoom ñaar ñii sëriñu waa kutubu sitta lañ comme niñ ko yàggee gis qaala ñoom ñaar ñu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu ne ku nekk ci ñoom ñoom ñëpp ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri ah gina siiwe ci Ghundar mu jële ci bàyyi jiit leen di Shu'ba mu ne haddathanaa Shu'batu muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistam amirul mu'minin rahimahullah an Simak ibn Harb moo ko jële ci Simak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid Abul Mughira al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Alqama ibn Wa'il al-Hadrami mu jëla ko ci doom koo koo xam ne doom la ci ki nga xam ne doom la ci Wa'il mi nga xam ne mooy Wa'il ibn Hujr di Alqama ibn Wa'il ibn Hujr al-Hadrami al-Kindi al-Kufi finalement moom ndax euh, Hadramawt ci yaa ci Yaman lañ lañ jóge waaw ñoom moom foofu la cosaanoo mooy Hadramawt dëkk bu siiw boobu la nekk Yaman an abihi moo ko jëlee ci baayam di Wa'il ibn Hujra al-Hadrami al-Kufi Abu Hunayd dañuy ne Abu Hunayd euh, Wa'il mii euh, moom moo ñëw tuub si gisoon nañ car ci euh, siira bi bi mu tuub see moo tuub si saa salaam bi muy laata muy ñëw mu ne am na dina dëgmal ci yéen koo xamante ne ci jeexitalu buur yi koo xam ne ci buur yi la bokk quoi ci jeexitalu buur ndax bàyyam buur la woon mu tuub si yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy jegeñal ci boppam daal di koy teral lool jël euh, yéere euh, kii kaalam lawal ko xew ne ko mu toog ci léegi ba pare mu defal ko ay teraanga comme que buur la <laughs> mu boole ko Muawiya jox ko benn terre quoi mooy benn domaine waaw jox ko ko ne nag Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma ne ko àndal ak moom nga wan koo fan la léegi nag ñuy dem comme ko foofu day amul ay dàll parce que saa dafa ñàkkoon moo <laughs> ah, bokk na ci ñu ñëw daal di may labat mu ne ko foog naa ne daal Muawiya su'lukun la <laughs> ñàkk way ñàkk la jamono jii de amul dara de waaw après mu daal di koy ne euh, li ma lay kii daal di la conseiller mooy euh, dencal kii de fexeel euh, sayid ki nga xam ne mooy Usaama ibn Zayd radiyallahu taala anhu ndax Muawiya taa yooyu radiyallahu dafa ñàkkoon waaw mais Wa'il nag ñuy ànd ñoom ñaar Wa'il war comme que dafa waroon Seydina Muawiya di dox mais dal sax solu ko woon tàngooru Medina bi muy dox ne Wa'il ñuy dox ba ci kanam mu ne mais waa il mu ne mu ne ko mais euh, dooma supporté boobu naaj wi tàng na de mu ne ko ku mel ni man du supporté ku mel ni yow ñun ay buur lañu te yow xaajoo nekk buur doxal <laughs> ñu doxaat doxaat naaj bi gën a tee tàng mu ne ko mais <laughs> waa waa il <laughs> fañ jëm àgg bu ñu def te naaj bi tàng na mais léegi comme que sa dàll yii nga dangaa war soli dàll man solo dàll tey nga maa aal dàll yi ko mu ne ko non sama keru gëléem gi jaar ci doy na la doy na la mall quoi ne ko yow xanaa xamoo ne dox gi ngay dox di ànd ak man day yëkkati sa ko yow bu dee nit ñi gisoon ngay ànd ak man fu ma dëkk buñ la gisoon <laughs> ngay ànd ak man nii yow yow yow yow tawee nga ci ñoom dañuy jàpp ne dañ naa ma noppi dem yóbbu ko ba pare. léegi nag bi yàlla li yàlla lay def Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekk xalifa nag waa il dem fa <laughs> dem seeti ko <laughs> Seydina Muawiya daal di koy teral <laughs> dalal ko lu bari jegeel ko boppam nag di ko jox alal mu ne ko noo alal ji du ma ko jël parce que seetal ku ma ko gën a yelloo man wax dëgg yàlla Euh, alal ji doyoo ko dara parce que am naa lu ma doy feetal ñu ma ko gën a yolloo Seydina Muawiya ne ko euh, waaye yaa ngi fàttale ko bi ngay dóoru tuub si <laughs> yaa ngi fàttale ko bi naaj wi tàngee noonu ma naan la dooma supporté nga naan ku mel ni <laughs> man duma <laughs> ma ne ko waaw loolu de waaw loolu moom après waa il dem di wax taalibe yi naan ko aka neexoon nag jamono jooju ma ma tegoon ko man moom sama kanam parce que da doon dóoru si Euh, ay kiiwu buur la yor quoi kiiwu mooy ay tikku buur la yor parce que dafa am ñu mel noonu dafa am dafa am ñu mel noonu dafa am ñu am ñoo xam ne noonu la mel mooy dañoo xam opulence ba seen lépp opulence la waaw mais après bi mu ñëwee parce que doon dóor a yar ko mu dem ba loolu noonu muy rëccu ne bu doon tay bu tay xam nga ne loolu bu doon tay du ma def noonu waaw <laughs> waaw kooku mooy da doon dóor a ñëw ndax sang euh, set daa war a ñëw fóot fóotu ci façon vision boobu nga xam ne ku bokkul ci ñoom rek dañ lay xeet waaw moo tax mu naan ko ku mel ni man du supporter ku mel ni yow xam nga loolu ko l'islam yar boo waxee noonu waaw mais am na ñoo xam ne dañuy nekk jullit yàlla xam na ne noonu lañ ne la waaw mooy dañu xeebaat alors que loolu jikko lu ju garaaw mais da doon door a ñëw ci kiy fóotaate mu yonent waayu saab saab après xalaatatul mel noonu moom Seydina Wa'il ibn Hujr bokkoon ci buur yi nga xam ne bi ñu yonent waayu saab saab da koo teral waaw moo tax loolu lu màgg la ñi nga xam ne ay kilifa lañ ñoo xam ne dañoo leen a xamee kilifa bu ñëwee waroo ñëw di leen jaay di leen jéem a rabaisser di wan ne ñoom ñëpp a yem non yonent saa salaam li taxoon mu doon doxal loolu da leen doxal ak Seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu moom bi mu ñëwee moom itam yonent bi alayhi salaatu salaam nee na waay yonent bi alayhi salaatu salaam dañu dem kër mu jël ñayanaa yi jox ma ne ma toogal ku mooy moom ba pare bi toog ci suuf ma ne maa bañ yonent saa saa mu ne ma yaay toog di ci toog de <laughs> mu toog ci lu nooy yonent bi saa saa toog ci suuf nee na maa ngi am kersa boo xam ma ne ma bañ bañ bañ yonent saa saa ne ma foofu ngay toog <laughs> waaw comme quoi. Eh, ñun moom léegi ñu ñu xam moom ñu ne ñoo ko roy moom vraiment yenn yabaate lay nuru quoi waaw boo gisee ñooñ ni ñuy doxal nga xam ne daa mel ni affaire yi ñoo koy sàkkul seen bopp mooy ñoom ñooy sàkku nekk fi nga xam ne moo gën a baax di teg gaay ci lu gën a metti mel ni dañ koy sàkku walla iyaazu billaah di jaay ne lii mooy tarbiya bi loolu kay du tarbiya waaw <laughs> loolu moom du tarbiya walla iyaazu billaah kon Seydina Waa'il moom moo ne sala euh, euh, sa'ala Salama ibn Yazid al-Ju'fi Salama ibn Yazid mii euh, nee na man damaa tuub si bon benn saxaaba la boo xam ne nee na damaa tuub si man ak sama frère. ma ne yonent bi alayhi salaatu man sama yaay ah sama yaay lu baax la doon def de waaw moom ak baaxoon ci kii ak nii mulayka ah da doon jokk mbokk di di di teral gan di def lu ne. waa yonent way saa saam mais loolu mais ci jaahiliya la faat dina ko jariñ yonent saa saam ne ko déedéet loolu du ko jariñ dara loolu du ko jariñ dara waaw <laughs> mooy li waxoon Sayyidatu Aïsha rek bi mu ne ko waa mais mu ne yonent way saa saam mais kii euh, Abdallah ibn Jud'an ah mi Seydil Haaji Malik doon wax naan radiyallahu anhu inna ibn Jud'an kana al-hilfu manzilahu li matli daymil yamani munshi al-kalim ibnu Judaan kii moo magoon Makka jamonoy xilful fudul di am moo fa noo ne woon moo tax ci këram lañ defoon accord yooyu waa Quraysh jëloon seen biir képp ko fi tooñati ñun ñépp dañuy ànd nekk benn daal di nangu tooñaange googu ci ki nga tooñ waaw këram ko defoon yonent lay saa saam woon moo tax mu doon wax naan fekke naa kër ibnu Judaan de xilfu woo xam ne accord boo xam ne ku ma ko woowoon ci l'islam ba wuyu ko waaw léegi moom nag dafa baaxoon banoon a ta mooy dafa tabe woon di di teral gan ñu xamoon ko lool Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko mais moom da doon def lii di def lii mais moom loolu dina ko jariñ mu ne ko déedéet parce que masula gëm te masula wax benn bés masula jàpp ne rabbi yàlla masu koo wax waaw mooy xërëm yi la doon jaam te ñoom la gëmoon loolu la gëmoon kooku nan la lépp luñ mën a def loo xam ne euh, euh, dangay jàpp ne dana koy jëriñ moom la alxuraan naan wa qadimna ila ma amilu min amal damay yawmal qiyam damay dajale lépp loo xam ne moom lañ jëfoon ci jëf ma def ko haba'an mansura pënd moo xam ne te euh, boo xam ne façon dóom boo xam ne ngelaw day ñëw óot ko mu naaw waaw loolu moo tax ab yéeféer moom lu mu la mën a defal ci lu baax li gën loo ko mën a ñaanal moo yàlla dugal ko ci l'islam ay na say affaire dox loolu lépp baax na mais loolu du gën a defal na la lu kii wala yéene nga ko yiw sa ñaan yi dina yaakaarlu deel ñaan yàlla dugal ko ci l'islam loolu moo ëpp doole parce que loo ko mën a ñaanal fii bu deewee noonu dina du ko sawara soo xam ne du yonent moo ko ciy génne du malaaka du wala yu du kenn waaw loolu mooy li gën a moo tax Euh, loolu lu jara bàyyi xel la ñoom nag après euh, moo doon laaj nag moom Yazid moomu muy Salamat ibn Yazid al-Ju'fi Seydina Wa'il ne moom moo laaj ndawal yàlla li saa salaam nag li nga xam ne mooy lii ne ko bu ñu amee ay njiit yoo xam ne ñoom dañuy laaj seeni àpp te dara lañ dul liggéey defuñ fi dara suñuy àpp ñu xañ ñu ko au contraire waa léegi nu may def waaw léegi nañ xool riwaay imaam muslim bi wax naa la imaam euh, kii euh, an-Nawawi rahimahullah ni mu ko indee day mel ni benn yoon la ko laaj xoola imaam muslim bi ñu wax sànq euh, càllal mu ne sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya nabiyallah ara'ayta in qaamat alaynaa umaraa'u yas'aluuna haqqahum wa yamna'uuna haqqanaa famaa ta'murunaa wax li ñu wax sànq fa arada an thumma sa'alahu fa arada an voilà mu laaj ko yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam daal di koy dummóoyu mu laajaat ko mu dummóoyu thumma sa'alahu fi thaniyati aw fi thalitha voilà mu laaj ko deuxième bi wala ñetteel yoon fa jazaba fa jazabahu al-Ash'ath ibn Qays salama bi bi laaj bi bëree yonent bi alayhi salaam mu ngi dummóoyu muy gën a laaj al-Ash'ath ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu daal di jàpp daal di jàpp ci xëcc ko <laughs> ngir mu arrêté quoi <laughs> waaw loolu it lu am solo la mooy loolu mu def seen al ashar mooy eh, taalibe yi buñ nee ci sëriñ bi gis loo xam ne jàpp nañ ne du ay teggin waruñu xaar rek tout le temps sëriñ bi corriger tout le temps ñoom lu leen tee léeg-léeg ñuy corriger mbir yi ah li sayyidatu Zaynab bint Jahsh defoon radiyallahu ta'ala anha bi bi bi bi bi ñoom euh, al-Fadl ibn al-Fadl ibn Abbas ak Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn muttalib bi leen seen bàyyi yónnee rabi euh, Seydina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ak euh, doomu frère am bi di Rabi'a ibn al-Harith al-Harith boobu mooy magu ñoom Seydina al-Abbas la woon mais Rabi'a doomam ci daanaka moo magoon Abbas wala ñoo maase woon moom mag la woon radiyallahu anhu mais mooy bi ñu nee dañuy yónni ku nekk ci ñoom ñaar seen doom yi al-Fadl toll na fu mu war a denc waaye euh, Abdul Muttalib di doomu Rabi'a toll na tamit war a denc. ah te yonent may saa saa mu ngi yónni nit ñi ñuy dem di jëli zakat di am luñ ci am ah léegi teeñu leen teeñu leen a yónni ci yónni leen yebal leen ci yonent may saa saa mu salarié leen bu ko defee mu daal di leen jox ñu ñam ñu am ci li ñun ñuy am bañ mën a denc soxna Seydina Ali ibn Abi Talib agsi ne leen euh, lan la woon ñu wax ko ne leen yonent may saa salaam du leen ko defal de ñoom nag ñu jàpp ne Seydina Ali bon bon. <laughs> da leen ko bëggoon a xaj ci noonu kese ñu ne ko mais yow yow yow mais yow sax yow yow yow yow bi la yonent saa salaam di may soxnaam ak doomam ak yooyu est dañ la ci dañ la cee kii lan moo tax ñu lay laaj ñu ñu war koo laaj nga naan mu ne mu ne non <laughs> man kay damaa xam li ma xam léegi nañu dem man maa ngi fii sëdd di xaar nañ dem ñëw <laughs> ñoo ñaar ñu dem biñ demee ñëw premièrement dañoo ñëw fekk yonent saa salaam ak seegul néeg néeg néeg néeg Sayyidatu Zaynab fa la waroon nekk. radiyallahu anha mu ñëw ñu ñëw njëkk a dugg yore saa salaam ak si julli fekk mu jóge ci jàkka ji gis leen ci biir mu xëcc jàpp seen nopp yi nee ñëw leen yéen leen di def yi ah, ñëw leen dugg ba pare ñoom ñu door ak ñu biñ ñëwee ñu toog yore saa salaam toog ñu daal di koy wax jàmbat ko jàmbat ko li nga xamante ne moo leen moo leen dal waaw mooy moom lañ bëgg daal leen wala leen seen bàyyi wax ñu wax ko yore saa salaam sëgg. sëgg lu yàgg sëgg yàgg yàgg yàgg sëgg lu yàgg sëgg yàgg léegi ñoom boo affaire bi xaw a pesant ci ñoom affaire bi xaw a pesant ci ñoom léegi ñu dem bay wax Sayyidatu Zaynab nekk mu ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def leen signe ne leen noppi leen waaw bu kenn wax waaw bu kenn wax voilà loolu mooy ay teggin mooy ñi nekk sëriñ bi waruñu nekk rek lu xew voilà ñoom il faut moom moo war a euh, euh, corriger nit ñi déedéet mooy yonent ma lay saa sam alaana yëgul sax li Sayyidou Zaynab di def ci ñee radiyallahu noppi waaw alors que dañoo demoon bay wax kii itam al Asad ibn Qays bi mu gisee euh, <laughs> Salama di laaj yonent saa sam dumóoyu ko mu laajaat mu dumóoyu ko muy laajaat rek mu xëcc ko <laughs> mu xëcc ko kay ngir mu noppi quoi waaw mooy bon euh, yoneen saa salaam bu doon ne laaj bi jàpp na ne dafay war a tontu léegi wala noonu doo doon na tontu ci saas mais moom nag lu tax mu doxal mooy mbir mi da koo yittee lool <laughs> waaw <laughs> waaw te nit moom léeg-léeg bu bëggee dara <laughs> da ciy ànd ak waaye xër googu eh, daa war a ànd ak li gën a màgg nag ci ay teggin waaw léegi kon nag ci noonu nag waqaala yonent ma lay saa saa door a tontu nag mais isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum dégg leen ngeen ko nekk na ci seen kaw ñoom njiit yooyee li leen yàlla teg waaye nekk na ci yéen li nga xam ne moom lañ leen chargé moom lañ leen teg léegi nag kon ginnaaw euh, taxrij bi noonu mais ban lëkkaale la am ak bunt bi bunt bi de chapitre quatre-vingt baabu wujubi ta'ati wulaatil amri fi ghayri ma'siya wa tahrimi ta'atihim fi ma'siya war topp ñi jiit yi ci loo xam ne du mooy yàlla waaye xaraam nga leen di topp ci mooy yàlla dañ naan yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ko laajee lan la wax lan la wax dane isma'u wa ati'u déglu leen te ngeen toog mooy as-sam'u wa ta'a te ñu gisoon xadiis yooyu fan yii te mu ne woon mooy alayka as-sam'u wa ta'a fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa moo xam mu yomb na ci yow période de difficulté waaye sawar de ca lañu lay digal nga war koo def wala neexu la walla ah loo xam ne sax ñoom dañuy jël say ak waaw wa asaratin alay loo xam ne yéen a ko bokk ñu ne ko tuŋaañ féetale ko seen bopp kon mu ne fii lëkkaale bi lool la mooy dégg gi ak topp bi mais loolu dafa am condition mooy euh, Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As wax euh, Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Ka'ba bi paas ne ko déggal Muawiya ati'uhu fi ta'ati llah wa haqqihi fi ma'siyati llah ati'uhu topp ko ci loo xam ne eh, digalu yàlla la da nga ciy am ngërëmu yàlla waaye mooy ko ci loo xam ne mooy yàlla la loolu même bu ko yonent bari saa saa waxul fii mais loolu la loolu la ma ko wax gisoon nañ xadiis bi njëkk bi fàttali nañ ko fi ñaata yoon Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As yonent saa sallam nee na alal mar'il muslimi li war jullit bi nga xamante ne moom cam si nga xam ne jullit la mooy as-sam'u wa ta'a dégg ak toog fii ma ahabba ci li ko neex wa kariha ak li ko naqari illaa an yu'mara bi ma'siya moom des nag buñ ko digalee ak mooy yàlla fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a ku fi digal mooy yàlla nag amul topp amatu dégg amat waaw <laughs> won nañ la woowu que mooy eh, eh, loolu nag njiit yépp a ci yem de même njiit boo xam ne nee na ci ci wàllu diine la lay yóbbu bu lay ixtibaar ci lu di la natt ci lu xaram yow moom bu yaboo moom na nga tur moom bu ko def waaw bu ko def de